yaa ayyuha alladina aamanuu awfuu bilcuquud uxillat lakum bahimatu lanaami illaa maa yutlaa calaykum gayra muxilli saydi wa antum xurum inna allaha yaxkumu maa yuriid kon ci laaya bu njëkk bi ci lañu yemoon benn wàll rek lañ ci jëloon fi mu naan yéen ñi gëm borom bi tabaaraka wa taala ci woy gëm yàlla yi moo xam ci yahuud yi ak gi chrétien yi ak yéen jullit ñi yéen ñépp rawatina yéen jullit ñi mooy chrétien yi nag ñooñu mooy nañ dugg ci si diine voilà mais yéen ñooñu lay wax gëm waaye gëm yàlla yi nga xam ne ñoo gëm yonent yàlla yépp alayhimu salaatu wassalaam aw fu muy yéen jullit ñi aw fu bi noo xuud daal di leen matal kon seen kóllëre yi waxoon nañ noo lële wala al muslimuuna ala shurutihim wala ñoom li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax mooy ne mooy charte yi nga xam ne diggante jaam yi jullit ñi ñoom ñu ngi ci seeni kaw charte ba mu des mu nekk nag baa mu des mu nekk charte boo xam ne baa ba day daganal loo xam ne dafa xaraam wala muy xaraamal lu yàlla dagan bu boobaa mooy rek li mu jëwoon di wax ci charte yoo yële yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax kon daal yéen ñu gëm yàlla aw fu matale leen bi la uqudi ci seen kóllëre yi de bañ lu xillat ñun nag boroom bi tabaaraka wa taala ñun dañoo leen daganal lakum ñeel leen bahiimatul anaam muy yi nga xam ne bàyyi ma yi nga xamante ne li tax ñu leen di wax ma googu ne ci ñoom nga xam ne mooy manu ñoo wax walaa ñoom duñu wax mooy comme ñun ni ñuy waxe wax ju leer walla moo tax al anaam yi di jur ji te jur ji waxoon nañ ko bi ñuy gis suuratul anaam mooy li nga xamante ne mooy géléem yi ak nag yi ak xar yeeg bëy yi suñu borom ne maa leen ko daganal mooy daganal naa seen yàpp seen ndawal ngeen man ko jëfandikoo ba mu des nag maa yi nga xam ne yutla aleykum dinañ leen ko jàngal ci kanam te jàngaloon nañ leen ko ndax saar bii madinatul munawwara la ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam <coughs> te saar bi ñu gisoon muy suuratul anaam xam nga foofu suñu boroom waxoon na yonent mi alayhi salaatu wassalaam qul taalaw atlu atlu alaykum <coughs> ma jàngal leen li nga xam ne moom qul laa ajidu wala fii ma fii ma uhiya ya wala wax leen ne man dajuma ma ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu ci loo xam ne moom la boroom aji lekk loo xam ne lu xaraam lu aji lekk di lekk lulul yi mu limoon loolu gisoon nañ ko waaye fii da koo gën a leeral ci saar bi moom la naan illaa ma yutla alaykum daganal lañ leen bahimatul anaam seen ndawal ngeen koy mën a jëfandikoo ba mu des li nga xam ne dinañ leen ko jàngal ci saar bii léegi ñu gis ko ci ay laay yoo xam ne soreetul yoo xamante ne suñu boroom dina fa leeral yi nga xam ne moom la ñu jàngal ci alquran da gisoon nañ ci yenn alhamdulillah ci suuratul an'am yoo xam ne fii da koy gën a leeral dugg ci détail bi yi nga xam ne loolu moom dafa xaram walla ndawal yu mel noonu moom bu tukkee ci gëléem nag wala xarak bëy yooyu moom day xaram jullit bi daal di koy consommer kon nag loolu voilà fii moom daf koo gën a détaillé te lool dinañ ci ñëw bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala kon nag oo oh, mu ne kon ba mu des li nga xam ne moom lañ leen di jàngal fii ci saar bi ghayra muhilli sayd ba mu des ci nga xamante ne nii li nga xamante ne nii muhilli sayd ñi nga xam ne ci yéen mooy ne yii nii danga naan naa leen bahimatul an'am ba mu des yi ma leen di tuddal fii ne yooyu dañoo xaraam loolu dinaa leen ko tuddal ci kanam waaye même ñi dagan sax ghayra muhilli saydi waaye ji nga xam ne moom dafa armal ngir lan bëgg nekk koo xamante ne nii moom day arab day day umra wala day aj kooku moom dañ koo xaraamal mooy muy rëbb voilà moom dañ koo xaraamal même bàyyi ma yi nga xamante ne nii comme jamala bi wala yi nga xamante ne yooyu nga xam ne mooy bëyu àll bi yooyu sax moom bu ko gisee kooku dañ koo xaraamam loolu lay wax ghayra muhilli saydi wa antum xurum mooy yi nga xamante ne nii yooyu wa antum fekk yéen xurumun mooy da ngeen a nekk ñoo xamante ne nii yéen da a armal mooy nag ah kon nag yi nga xam ne moom dagan nañu ngeen dagan ngeen ngeen ngeen ngeen rëbb leen yooyu wa antum xurum fekk la dagan muhilli saydi li dagan ci rëbb loolu tere nañ leen ko fekk wa antum xurum yéen seen xaal mooy dangeen ngeen a armal ngir umra wala aj kooku moom ko armal ngir umra wala aj te loolu gisoon nañu ko bi ñuy wax ci aj gi doon wax ca suuratul xaj du defoon nañ naka la ñuy aje naka la ñuy umra waxoon nañ la ci lu gàtt yi nga xamante ne nii dañ koy tere ci aj gi ak yi nga xamante ne nii mooy dañ koy tere nit ki bu armaalee yéen koy tere waxoon nañ la rëbb ci la lool lay wax ne ghayru muhilli ghayru muhilli saydi ba mu des yi nga xamante ne nii dagan na ngeen rëbb ko waaye tere naa leen ko bu dee seen xaal mooy wantum xurum yéen daa fekk ngeen nekk ñu armaal de inna allah dëgg-dëgg boroom di tabaaraka wa taala mi leen fi digal yenn yi fii ci laaya bii am yum leen fi tere yenn yi moo dinaa leen ko leeral ci kanam moom de yahkumu mooy ki nga xam ne mooy àtte maa yuriidu lu ko li mu moom lay àtte lu mu soob kes moom lay àtte mu ne nag ca ñaareelu laaya bi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen nga xamante ne yéen a gëm te dëggal laa tuhillu sha'a'ira Allah yéen bu leen di daganal bu leen di daganal li nga xamante ne nii mooy symbole yàlla yi yi nga xamante ne surtout ci ak gi nii nga xamante ne ku armal bu leen ko jege xar ya mu indi bàyyi ma yi nga xam ne gëléem yaag nag ya nga xam ne moom la wommat indil ko ngir baytullah baytullah baytullah muy néegub yàlla bii bu leen ko dogaale ndax loolu dogaale ko mooy yow xëtt nga li nga xam ne orma yi nga xamante ne symbole yu màgg yi nga xamante ne màndarga yu màgg yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala ci bopp moo mu ci boppam moo leen màggal kon nag mu ne laa tuhillu sha'irallah bu leen di daganal li nga xamante ne mooy symbole yàlla yi nga xamante ni daf leen koo xaraamal bëgg koo xam ne ku ko wormal la ngeen ñëw bëtt ko loolu bu leen ko def de wala al hadiya kon nag mu ñëw nag di leeral sa ci ci sha'irallahi yoo yële wala shahr al waaye du caagante ne mooy weer wi nga xamante ne nii borom bi moo ko armal am nag loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am dañ cee wute ku nekk daanaka mooy shahrul haram moom daanaka wax na ci weeru xam nga waxoon nañ uh, ashhurul hurum yi mooy mooy mooy mooy dhul qa'da dhul hijja ak li nga xamante ne nii mooy mooy muharram ak li nga xamante ne mooy rajabu mudar léegi nag shahrul haram am na ñu ne fii nii bi mu ci jublu mooy dul qa'da am ñu ne way du dul qa'da de mooy ashurul hurum yëpp ñeent yëpp la ci la ci jublu am na ñoo xamante ne nii dañ ne rajab la ci jublu waaye daal li nga xam ne moo ci mooy daal ashurul hurum yëpp mooy ñeent yooyu nga xamante ne ñetti ñoom ñoo takkaloo wa rajabun fard rajabu mudar moom dafa wéet dul qa'da dul hijja ak muharram ñoom ñoo taqaloo rajab nag daal di wéet moom kese mooy taqaloowul ak benn ci weer yooyele suñu boroom tabaraka wa taala ne bu leen ko daganal de mooy di ci xare fii di def loolu comme ni nga xamante ne nii noonee lañ gisa woon watatu doon nañ ko bi ñuy gis watu badrin waxoon ne bokk na li ci ko waraloon mooy xare ba nga xam ne mooy ray gu seydina abdallah ibn jahsh sariyam ba ña yonente bi sallallahu alayhi wa a yónni woon ci sahaaba yooyu ñoom Waqqaas même bu dee ne ba ñuy faat Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas fekkawu ko parce que géléemam dafa réeroon mu ko doon seeti entre temps nag la ñële jël décision bañ gisee ñoom Amr ibn hadrami ñu jege côté ca Makka noonu ñu daal di leen fële ca Naxla ñu daal di leen décider daal songu leen ba faat leen jàpp ñeen ni ñu indi ñi nga xam ne prisonnier ak alal ya ba yonent mi leen di xare ci li nga xam ne mooy ash-shahr al-haram ci weer wi nga xam ne dañ nag weer woowu gis nga loolu dafa màgg moo tax mu ne loolu it bu leen ko danganal de wala shahr al haram du caagante ne kon li nga xam ne mooy symbole yàlla yi bu leen ko daganal di ko bëtt di ko xotti wala shahr al haram du caagante ne weer yi nga xamante ne maa ko wormaal wala al hadiya kon nag ci sha'air yoo yële symbole yu rëy yoo yële weer yi ci la waaye tamit lan mooy alhadiya mooy hadiyu yi nga xamante ne nii nit ki da koy mën a toog soit mu toog këram sax daal di koy jënd yónnee ko ñu yóbbu yóbbul ko ko fi nga xamante ne mooy ca Kaaba ga ngir ñu daal di ko fay rendil foofu fële mu def ko qurbaan loo xam ne ngir jege boroomam tabaaraka wa taala wala rek waa ji ci boppam buy umra ji wala buy aji moom mu yóbbaale loolu lool nag ñi mu gën a simple xam naa mooy ñi dëkk côté Arabia Saoudia ñi nga xam ne soriwuñ foofu wala sax wala yenn dëkk yoo xam ne jogo nga wàcc foofu man daale nga digle ne nañ jënd ay gàtt daal di la koy yóbbul transporter la ko ci biir camion yi wala ci nga xam ne daal ñun la ñu koy yóbboo ba ni muy àgg ba nga xam ne mooy mooy mooy maxil la mooy fi nga xamante ne nii mooy bërëbam kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag mu ne kon wala shahr al harama wala al hadiya kon nag bu leen daganal li nga xamante ne mooy hadiyu yi de wala al qanaid waaye it bu leen di daganal li nga xam ne mooy hadiyu yi buñ ko doon yóbbu comme que arab yi daa bari woon ay agresseur agresseurs yi dañoo bari woon léegi nag ñoom niñ doon def te tamit mooy société man sa morom duma la woon voilà comme que société razia la ku man sa morom daal di songu duma moo tax buñ doon bëgg woon a xam ne bon dañuy war a dem umra ay xar wala ay gàtt wala ay gëléem dañ leen doon taqal ay caq yoo xam ne dañ ko doon def ci seen baat yi waaye ñoom tamit ci seen bopp ñoom nit ñi dañ ko doon def pour ñoom arab yi buñ la gisee gis ne ah gàtt yi de loolu lañ ci def ñu xam ne ah lii ndax amoon nañu ak war ma amaloon kaaba gi ne ah ñii ca kaaba ga lañ jëm duñ leen dogalee waaye malgré loolu am na ci ñoo xam ne ñoom dañ doon fexe di di di ronkat di sàcc ñi nga xam ne bagage ñi nga xam ne ñooy aji buñ ngeen rombee comme ni mu siiwee ci waa qabilatu Tayy comme ni ko al Sayyidina Adi ibn Hatim at-Taa'i radiyallahu anhu doon ko waxee kon nag affaire baa ngi noonu le kon nag mooy loolu nag xalaa'id yooyu mooy bu leen ko daganal yi ñuy takk mooy di ko di ko foqar ji ndax dañ di ko di di rey la nga xam ne moo fa di di jàpp xar ya nga xam ne ñoom lañ ko defal ak jëleen yaa yoo yële waaye it seen borom mooy ña koy takk di indi gàtt yi di umra ji wala ñu chargé leen ngir ñu yóbbu gàtt ya foofu la ca Kaaba ga ngeen leen di dogaale loolu bu leen ko def waaye alxaram waaye it tere naa leen de bu leen daganal bu leen daganal mbukk di dal ci kaw ñoo xam ne ñoom dañooy jublu amina mooy qaasidiina al bayt al haram di dem ci bi nga xam ne borom dee ko muy kaaba gi ngir dem umra fa ji umra ji wala li nga xamante ne nii mooy aji ngeen leen di dogaale parce am nañ marchandise yu ñu yor wala boog faxu ma manoson nañ leen faatal diw wala seen mbokk ngeen ne occasion la ñu faatu ñu fayyu suñu borom ne bu leen ko daganal dañoo ñu nga xam ne ñoom dañuy dem di jublu ca Kaaba ga même bu dee ne ay yéefar lañ sax nga xam ne ñoom seeni yéene yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana ñoom dañuy sàkku ci seeni wax fadlan li nga xam ne mooy wërsëg dem fa man faa defaale commerce min rabbihim ci seen bu tukkee seen borom wa ridwana ak ngërëmam nee ñaa yéey ndax yéefar yi nee nañu waa dañuy demaale it nii ñuy def doon aj di def yaramu neen sax jàpp nañ ne loolu moom ngir ut ngërëmu yàlla la ndax moo